pour benn saxaabu buy dégg yonent bi alayhi salaatu salaam ne lii la kenn ci ñoom di wax lu contraire lu dulub naafiq waaw lu foo gisee keneen di wax lu contraire mooy xamul ne yonent bi alayhi salaatu wax na waaw wax na ci affaire bi bés bu ko xamee day bàyyi wax loolu saxaaba yi radiyallahu anhum ñooy ci premier premiers modèles te moom lañ la wax mooy boroom xam-xam yépp daanaka ñoom ñépp loolu lañu wax. ku nekk ak sa formule ba nga ko waxe waaw même boo ko waxul sa jëfanin noonu la mooy bu mbir mi ida saxa alxadisu fa huwa madhabi li imaam Shaafi'i doon wax bu xadis wéree daal fekk man ma jàppoon leneen lu wuteeg xadis bu wér boobu xam leen ne banaa la ma jàppoon man bu ma ko kenn askalal ci bu ma kenn waxati naan al imaam Muhammad ibn ash-Shafi'i rahmatullah alayhi lii mooy mas am lii mooy afeem ci masala sàngam te muy bu wér boo xam ne man gisuma xadis bi xaw ma ko mu wér ci yonent bi alayhi salaam ngeen xam ne wér na bu ñëwee wuuteeg man li ma wax la ma wax nekkatul sama madhab bu ma ko kenn askanale sama madhab même bu dee génn naa àddina des siècles et des siècles sama madhab mooy la xadis bi wax waaw waaw imaam Maalik rahmatullah alayhi la doon wax bi muy toog foofu di jàngale boroom xam-xam yépp mooy ku waay wax nit ku wax ku ne say wax am na lees ciy jël am na lees ciy wàcc am na mooy c'est susceptible say wax yow ñu am luñ ciy nangu ak loo xam ne kenn du ko nangu ak loo màgg màgg màgg loolu moom ab probabilité ci say mbir waaw mooy nu waaji kawe nag lu mu kawe kawe kawe imaam Maalik rahmatullah alayhi te loolu mu wax moo fi neex loolu mu wax mooy loolu mooy dëgg dëgg réalité mbir yi illaa saaxibuha illaa saaxibu hadha al ba mu des boroom xabru bii di joxoñ xabru yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom daal la waxam moom amul naan susceptible de amul moom waxam lépp lañuy naw waaw waxam ñépp lañuy nangu fa maa ataakum ar fa xuduuhu wa maa nahaakum anhu fantahuu lépp loo xam ne lu leen yonent bi aleyhi salaatu wasalaam jox na ko jël waaye lu mu leen tere na ba waaw lu mu leen jox nag lu mu leen jox moo tax saxaaba yi du ñu mukk mooy foo gisee moo tax dangay gisee na masala dañ naan diw euh, saxaaba diw nga gis ab xadis bu leer ki xamul nag moom wax lu contraire nga naan xoolal rek wala ab borom te loolu borom xam-xam yi ci ñoom lañ doon ne loolu moo tax bokk na li nga xam ne ñaaw njort ak ñàkk a xam borom gëttu borom xam-xam yi rahmatullah alayhi moo ci mooy euh, man nag wax naa lu leer ah te loolu foog naa ñun ñëpp xam nañ ko mais nag dama koy préciser tout le temps bu ñuy wax boroom xam-xam sëriñ nitu yàlla taxul en tout cas ñun façon yi ñu xam nii ñu ci ëpp taxul ñuy wax en tant que sénégalais ñooñu moom taxul ñuy wax loolu loolu moom foog naa ñëpp xam na mais dama koy préciser parce que nous sommes dee sénégalais nous sommes des wolof foog ngay préciser affaire yi de toute façon amul kenn. ci ñu ëpp ñun ci ñuy xalaat ak ñi ñu jàpp ñoo xam ne ñooñu tax na ñuy wax mooy ne ñu bari ci ñoom bokkuñ ci en majorité bi bokkuñu ci taxul ñuy wax parce que dañ koo doon parce que ñun moom boroom nekk boroom xam-xam simple na ci ñun waaw waa ji bu amee émission ci rajo bi rek wala muy conférence rek ñu ne sa waay kooku boroom xam-xam la xam-xam ba sell na amoo dara leeru la ci waxoo waxoolu la leer fii mu ne bàyyi li ngay wax daraa la ci leeru fan la xam-xam bi selle man man nan laay nekke yow de toute façon amoo moyen wu juger waa jooju ne waa boroom xam-xam la amoo moyen yi xam-xam bi sell na amoo moyen yi amoo moyen parce que yow bu mooy bu doon sax xaw ngaa jege moom li muy wax wala ngay comprendre moom fa muy jëlee bu boobaa nga war a xam ne diw boroom xam-xam la wala déet mooy professeur d'université de chimique physique chimie kooku élève bu nekk cm de di jàngaay ay fraction manula xam ne waaja la muy wax ci physique chimique moom waaju lii lu sell la wala lii lu jub la xamu ci dara bu ko waxee xamu ci dara lool nag mooy suñu misaal ñi nga xam ne dañuy taxaw naan waa ji mu ngi wax rek mu ngi conférence wala mu ngi gàmm mu ngi wax lu yéeme rek que ne waa boroom xam-xam la kooku di wax xamu ci dara te nag nit buy wax bokk na ci respectabilité mooy ngay wax loo xam ne daf laa leer wala dañ ci am xam-xam nga bañ bokk ne dañuy aventure di wax loo xamante ni dara leeru leen ci in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim al huda allah gaa yi dañ fiy bàyyi huda boobu de muy alquran muy sunna waaw bàyyi ko fi di doxe ay njort di yaakaar yow da li dara leeru la ci in yattabi'una illa dhanna ñoom daal topp jurul ay njort mais nag njort yoo xam ne moom lañ far def yaqin wa asbaha zununuhum yaqina seeni njort mujj nekk yaqin loolu loolu loolu dox même bu ne ñépp ko wax it mi changé wul dara waaw waaw loolu la Alxuraan di wax di naan de toute façon lu baax du mujj nekk lu bon lu bon boobu lu bon du mujj nekk lu baax wala mu kii lu baax walaw ajabaka kasratul xabiis waaw même bu dee ne bariwaayu mbon daf laa yéem lu ay lu bon manu la fexe ba gën lu baax wala mu mujj nekk lu baax waaw te man ñooyam walaw ajabaka kasratul xabiis même bu dee bariwaayam daf laa yéem kon ñépp tamit di tëb naan diw boroom xam-xam la wala diw lii la te doonu ko loolu yokku ci dara wàññiwul ne doonu ko wàññiwul ne doonu ko de tey sax la ko gën a ñàkk doon kon moo tax topp ay njort wama tahwal anfus ak li nga xamante ne rek moom la suñu bakkan yi xemmeem te mu neex ñu rek ñuy wax parce que mooy tendance moom la ñépp yi wax le verdict populaire ma def ni ñépp rek déedéet affaire yi nag du lool boo respectabilité boo ko amee dangay xool fi dëgg féete nga féete moom lu la leerul nga ne ah man manuma cee wax bu nee na koo xam ne kii yow nga ne ah man de xaw may mbiram waaw kalaamuhum bu dee ñu màgg lañ ñoo ñoo tax ñuy wax ida dahaka ya balid ha fa qul kama qaala al fata abdul wadud kalaamu lawliya ilastu afhamu li annani ana wa hum humu voilà mooy mbir mi loolu la loolu awliya yi la waxa waxuñu charlatan bu tëb fee la après ngeen takkal ko darajaay euh, waliyu ah, waxu loolu de kalaamu awliya waaw Abdul Wadud al Fata Camsa Abdul Wadud radiyallahu anhu loolu la doon wax mooy waliyu koo xam ne moom ak sellam ak am xam-xamam wala ak sellam moom dafa leer amul dut même boo naroon sax di dute ne waa ji sell na yow sa bopp sa bopp mooy am problème waaw xam nga gars am na ñu bari looloo leen dal da gis koo xam ne moom il fait l'unanimité ñëw ñu bëgg ne waa ji daal bëgg a ut lu salte ci moom wala bon que ne amaana dese naa baax mooy xam nga boo naree taxaw tey loo contre contre man bu dee dama ne man ab ibaadu la hmm? lu ma contre contre affaire tariqa yi quand même Seydil Hadji Malick moom radiyallahu anhu rien que bon waxuma la dara ab photom kese sax boo ko gisee rek xam ne non non attends non kii ma gis moom ku exceptionnel la rien que kese photo kese waxatuma la nag nga liir lim bind mooy même bu ma contrer waaye yow affaire soufisme yi saa yi da ngay waaru ñii lii du sunna du kii mais yow da xam ne vraiment. il n'est pas n'importe te dab loolu moom même bu ma naree convaincre sama xel mi sax sama xel mee naan hé bul dof nga naan ma la yow xam nga ne kii nii <laughs> kii nii yow yow mii jéem a wax yow yaakaar nga ne kii waxuma la gis nga weewam sax mais yow pour yow fa mu jaar yaa cent ans yow pour yow poussière boobu sax mu ngi fiy des yow mu koy gis ba léegi ah mooy yow sam xelal na naan moo yow saay baal li ngay mooy mooy bañ sa ay bañ lool la mooy ñu sell ñoo yoo tax ñuy wax bu ñu mooy koo xam ne dalay leer na il fait l'unanimité mais koo xam ne moom ñi ko yëkkati mooy ñi gën a réer ci kaw suuf hein ñi gën ci xeet wee ko yëkkati kooku moom taxul ñuy wax <laughs> kon mooy il faut affaire yu bañ a tegu ci njort ak say bakkan kese mooy doo gis jamais benn boroom xam-xam xam ne lii la yeneen time lay saab saab wax mu leer ko muy wax le contraire loolu foo ko gisee mën ngaa waat billaahi wallaahi watallaahi kii lu boroom xam-xam te nag doo doo doo kii ah fenn nga dul nga dul naan la kafaaral doo kafaara dara parce que kooku mënu la nekk boroom xam-xam parce que bu doon boroom xam-xam mooy mu leer ko ne xagis bi wér naa laa wax léegi nag mu bëgg koo dàq parce que rek moom ab sëriñam wala mazhabam wax na le contraire ko bu boroom xam-xam waaw parce que loolu bu doon boroom xam-xam la ak ragal yàllaam boroom xam-xam boo xam ne amil bi ilmihi ndax du boroom xam-xam xam nga ulama suu am na mais ulama suu dinañ leen définir que ne boroom xam-xam yu bon waaw mais boroom xam-xam yi tax ñuy wax fii mooy kooku la doonul mooy inna alladhi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi aalimin walaw afna al funun waa ji nga xamante ne nii ragalul borom bi subhaanahu wa borom mi dégg mais kook du borom xam-xam walaw afna al funun même bu jeexaloon liñ naan bu yeyoon këyit yi sax waaw naan moo jeexal téere yi te loolu sax amul waaw en daal même loolu noonu sax bu amoon sax mu def ko fànn xam-xam yépp mu lëñ ko ba maîtriser leen. mais ragalul borom bi subhaanahu wa taala mooy mooy kooku du borom xam-xam loolu mooy loolu lool vraiment mooy wane ak jaxlum mooy nan ngay mën a lëñbëte fànnu xam-xam yépp ah te xamoo ci sa borom subhaanahu wa taala loolu mooy li yéeme kon mooy amul benn borom xam-xam boo xam ne dina gis lu leer que ne lii la su ndox muy wax lu contraire yaakalee munaafiqun ak ñi nga xamante ne ñoom yattabi'una mooy li wax rek yet gaa yi wamaa tahwal anfusa in yattabi'una illa dhanna ñeen njor wamaa anfus ak li seen bakkan li yenn moom dañuy xam ne li dëgg la mais ñu topp seen bakkan waaw topp sa bakkan nag mooy bàyyi fi sunna ju leer di topp wax yi keneen kaa inan man kaan ak kum man di doon loolu sa bakkan nga topp toppatoo dëgg yaakaar naa fiq ak ñi ñi nga xam ne fii qulubihim marad ñoo xam ne ñooy xalaati noonu mais xool Abdullah ibn Ubay moom rasul munaafiqiin yow ah yonent mi aleyhi salaatu salaam naan ko ah man de yàgg naa laa tere nga sopp juif yi <laughs> parce que loolu mooy problème sopp parce que mooy mu ko naan lii la dal nii lii ñii yàgg naa la wax nga bàyyi sopp gi nga sopp yahuud yi lii mooy sopp goo xam ne di topp di leen rawatina di di di ànd ak ñoom ci lu ñu lu leen def neex na leen waaw nga gis ñu feebar ñoo xam ne ñoom bëgg ay yéeféer moo leen gënal bokkal ku ñu bokkal nday ak baay wala ku ñu bokkal ndey wala ko ñu bokkal baay wala ku ñu bokkal nijaay te ñoom ñépp ñuy julli waaw mais bëgg ab yéeféer moo leen gënal nga gis ñu am relation yu rafet ak yéeféer yi waaye waaye waaye jullit ñi mais amuñu benn ñoom benn relation bu rafet waaw loolu mooy loolu mooy loolu lu jullit di mel hein hein ashiddaa'u 'ala al-kuffaar ruhamaa baynahum lii de la yonent bi alayhi salaam lii de la suñu boroom tagg woon saxaaba yi radiyallahu anhu bu dee bëgg nañoo jaar ci tànku ñi nga xam ne qad rabbaahumul Mustafa wa kafa sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne ki yonent ki suñu boroom tànn mu yonent bi alayhi salaam moo leen defar hein moo leen yar te wallaahi ku mu yar doy na moo tax képp koo gis muy muy dal ci saxaaba yeeg wala di leen seetlu ñoom ñaaw. mooy à vrai dire moom yonent mi aleyhi salaam lay ciblé ah ah oui xam nga am na xadiis bu ko wax même bu dee fii sanadihi maqaal kene képp ku sopp saxaaba yi radiyallahu anhu fa bi hubbi ci sopp gi ma sopp man rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci sopp gu ma sopp moo moo ruisselé moo ruisselé moo déversé wu mooy roogalaat ba jëm ci moom mu sopp ñooñu sax sama saxaaba yi radiyallahu anhu waaye gis ngeen ku leen bañ xamal ne bañ goo ma bañ man rasulullahi sallallahu alayhi mooy roogalaat di déverser wu ba nga bañ leen ñoom allahu akbar kon mooy moo tax <laughs> moo tax màndargala mi gën ne nit dafa bañ yonent mi alayhi salaam boo ko bëggee xam mooy muy jam saxaaba yi waaw mooy muy jam saxaaba yi wala muy seet ci ñoom lu ñaaw wala di leen trier naan kii mooy saxaaba bu baax kee moom saxaaba la boo xam ne bu doy waar la kii mooy ne yonent bi salaam yow moo ñu tontu moo ñu wax la te wallaahi loolu mooy réalité waaw mooy lan mooy ne yow bañ goo ma bañ man rasulullahi sallallahu alayhi ci bañ goo ma bañ moo nekk ay branche ba nga bañ waa ba nga bañ sama saxaaba loolu la loolu la <laughs> moo tax ñooñu jaar nañ ñi dara ñi gine jara ci kaw suuf waaw ñi gine jara buur yàlla gindi leen ci kaw suuf mooy ñu nit ñu mel noonu parce que cànkute gi ñu cànku dafa dafa dafa dafa dafa wëlbati xel ah. mais comme que ñun léegi xamatuñu loolu la mais vraiment seen cas na toog di jooyan ah. si te boo amoon liñ naan ñaan ñaari ñaanu xaas ah nga ñaanal kay ñoo xam ne dañ naan laa ilaha illa nekk ci cànkute gu gën a rëy lool boo xam ne nekk ci cànkute nga ñaanal leen ñu jub kay xoolal al imaam ahmad rahmatullah alayhi doon moom bu amoon ñaan boo xam ne mustajaabu këne buur yàlla da koy nangu dofis <laughs> ñun ñi xaara xaara point point nañ taxaw bala ñoo wax li mu wax ñun ñi ku ci amoon loolu looy ñaan aywa nañ tontu rek ku nekk ci ñun na tontu bu amoon loolu ñaan ngoo xam ne suñu borom moo ko wax ci lu leer naññ comme mu gisoon yonent ma lay sarsam ci gént xam nga yonent ma lay sarsam nee na ku ma gis ci gént man nga gis parce que seytaane yu jël sama melo. léegi je demande tous et je demande mois même man léegi bo parce que ak ñi ko jot a xamaa ci mbooloo mi <laughs> mooy ñoom. man nañu réajuster seeni seeni tontu parce que xam nañ tontu bi li imaam Ahmad wax te vraiment loolu nag <laughs> non loolu nag mooy li ja en tout mooy li vraiment lii mooy wan ne vraiment ñoo ñii ñii daal ñii daal wallahi ñii ñii ñii yàlla kese leen tax a jóg waaw ñoom moom mooy seen bopp seen bopp mucc loolu taxul loolu taxul ñuy wax ñoom newuñ ci loolu bu doon loolu ba ñu kii yee ñu dem nekk fële ah. waaw di yor fu ndaw village bu ndaw ñuy jàngal ñooñu noonu di wan waaye def nañ liñ man liñ ñu xamal jàngal nañ village bi dem toog mais dañ doon wër fu ne di dem fu ne waaw mooy man ah fii mu ne ku ma ko laajaatoon tey ah damay jéem a wax lii ma wax man wax rek <laughs> parce que xam naa liñ tontu te xam naa ne vraiment lii moom par rapport ak bu ma ko xamul woon li ma naroon a tontu moom vraiment c'est c'est Euh, tontom mu nga ca kaw biddiw ya man sama tont mu nga ca ronu suuf sa waaw mooy <laughs> nañ tontu rek ku tontu boo amoon ñaan benn ñaan kese nga gis yonent bi aleyhi salaatu salaam ci gént mu ne la suba balaa timis nga gént ko ci guddi ah sallallahu alayhi mu ne la gis nga bés bii tey jour bii di ñëw boo xëyee. balaa timis buur yàlla may na la jamono joo ko ñaane baax na mais bu timis jotee nag si fini ah. mooy benn ñaan la la benn boo xam ne boo koy ñaan mu la koy defal moom dama koy defal rek nga yeewu commencé bu dee xamoo woon xadiis bi wala yooyu nga xam ko gën a leerlu ci ñoom ñoom ñoom imam ñoom oustaz ñoom kii bu nekk woo ko boroom xam-xam yi nga xam yépp laaj leen mais xadiis boobu mu ne la waxe doo way loolu kay moo gën leer jantu njolloor yonent bi aleyhi salaatu salaam nga gis subhaanallah alhamdulillah en plus lim na wax lu rëy la mooy ne léegi mooy boobu loo kook sax liñ ko wax du ko wax parce que loolu moom wuu danaa ne hee maa du ko wax sëriñ bi mu ne ma ñaanal ma nag boobaa la gis ne taalibe yombut de danga koy nëbb ñëw laaj ko moo kay da ngay faire di laaj xadiis bi mel ni d'une man d'une façon désintéressée boo xam ne day day foog ne daal yow da laaj nii rek mais bu dee sëriñ bu buur yàlla daal di defal ubbil ko yenn yi defal ko kashf mën na yow lu ngay laaj sa laaj bi <laughs> mais bon mooy ci gàttal dañuy ñëw laaj bu bay leerlu nag buñ ñëwee di ñaan julli ñaari rakk wala yooyu sel nekk foo xam ne kenn duñu dégg tuur nag toog jàkkaarloo penku nag yëkkati loxo yi allahumma waaw ay way borom bi rek dóor bi ñu bëgg a ah, gaa yoo xam ne milliard eh, buur yàlla milliardaire lañ lay wax génn ci tool ci ndóol gi ma ne allahumma tukki tukki génn fii dëkk bu metti bii nga xam ne dañ lay foo xëyee ñu lay xool bëtu yow de sa moroom yépp nga tugal wala ñu ngi yónnee seen ndey ñu ngi def lii yow nga ne fi di yeewoo ko ndékki buur yàlla tukki tukki tukki mooy ku nekk da ñaan say mooy foofu ngay gis <laughs> moo tax yi am sol dëgg-dëgg yi nga xam ne bërëb yi nga xam ne moom buur yàlla yërmande gu rëy gi mu am ci ñun bàyyiwul ñu fay dugal suñuy ñaan comme faatiha waaw bi mu naan faatiha da sant buur yàlla ah mu ne ah alhamdulilah ah sama jaam bi de sant na ma nga loole mu wax ne def nga boo waxee ba mu ne lii sama digganteeg sama jaam la wala abdi ma maa sal maa saal lii de sama digganteeg jaam la te sama jaam am na li mu ñaan léegi nag suñu boroom moo la wax ihdina siratal mustaqim loolu mooy lépp di siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin waaye kuñ fa defoon deux points bàyyi noonu ne gars yi léegi remplir leen case yi ay pointé ngi li nga gis julli yoo xamante ne ni allah ba ñëw war na ihdina siratal mustaqim allahuma mbay mi allahuma sama sama sama formation bi allahuma avion allahuma tukki allahuma woy femme bi yàgg naa ko bëgg mooy ku nekk yi yu mel na neex léegi nag xoolal imaam ahmad rahmatullah alayhi li mu wax ah mu ne man de bu ma amoon benn ñaan boo xamante ne nii buur yàlla moom da koy moom sa jaawala bu muy nangu xam nga ñoo koy ñaanal moo ñu jiite allahu akbar loolu mooy lan transposer li mu wax ci ci ci ci ci Sénégal nga ne yow boo amoon benn ñaan comme li ñu la wax sànk yonent mi aleyhi salaatu salaam nga gis ko gént mu wax la lool ne la balaa timis ña am nga ñaan boo xam ne boo ko ñaanee buur yàlla def ko nga ne yow di nga ñaanal président Sall non mais yow gars yi dañu naan euh, euh, euh, attendez parce que xool li wax parce que mooy ñoom laay ñaanal buur yàlla teg leen ci yoonu njub gindi leen ñu nekk ci dëggu gi nga xam ne moom la fi yonent mi saa saa bàyyi woon ndax kan njiit yi bu ñu jubee ñépp jub allahu akbar xoolal loolu mooy gis nga bu doon boppam mooy moo tax non vraiment vraiment no vraiment ñii ñoo jar a xam quoi wallaahi ñii ñoo jar a xam wallaahi façon nit ñii ñoo jar a xam c'est te moo tax ma gisee yenn ñenn ñi di xam ñoo xamante ne nii xam leen lor la xam leen kese mooy seenu lor ñoom ñoom am na ñoo xam ne problème yi ñu nekkee mooy ñañu xam la moo tax. gis nga ñoo xam looloo leen looloo fu ne nag dinañ fa jaar foog na lii la di ñaan lu fu nekk def lu dog fu ne alors que moom problème lenn rek la mooy daa am ñu mu xam ñoo xam ne du jaru seenu ñooñu xam leen lor la mu xam gaa yooyu gaa yooyu looloo koy lor te moo xamul ne loolu mooy remède bi remède bi mooy fokk mu bañ a xam gaa yooyu rawatina nag di topp seeni tànk gaa yu yées ñu mel noonu allahu akbar imaam ahmad ibn hanbal mu ne bu amoon moom ñii di la koy ñaanal la ah. bu amoon liñ naan ñaanu xaas li naan bon ñaan boo xam ne mooy mooy day boo day dal day dal boo xam ne moom day dal bu ma ko amoon njiit yi lay ñaanal ñu jub ndax bu ñu gindee koo jub mais mooy ñépp ñu njiite jub allahu akbar allahu akbar chettëtë waaw wax moom naa la wax léegi léegi ñun xalaat nga kenn naan la bu mu amoon ñaan boobu damay ñaan ne bon régime bi nekk Sénégal yal nañu kii nekk ci non gars dañ naan mais ñi saay vraiment moom ma moo ñàkk ambition mais vraiment kii man nañ koo gam-gam léeg lépp ba waaja doon wax ah naan waa ji dafa sauver doomu doomu tubaab ba ah ci ndox mi tubaab bi kontaan kontaan ba ne ko nag xoolal <laughs> gaa yi dañoo yàpp séeréer si quoi ay <laughs> ñoo mën a léeb de ah <laughs> man nañ koo gam-gam lekk waaju séeréer boobu rek ñu ne waa séeréer la ah sauvé euh, doomu tubaab bi euh, doon lap géej gi mu sauvé ko tubaab bi kontaan kontaan ba ne ko xoola demande moi tout ce que tu veux laaj ma waaw ñaan ma lépp loo bëgg rek wax mooy waa bu bëggoon par exemple ci lépp bi bu bëggoon kër da koy defaral kër léegi wala mu jox ko ne ko kër gële maa ko moom château ba lay jox naa la mu bëgg oto vals vals nga bëgg wala ban mu ne mu dem dóor mu da mu daanu tukki mu mu fexe cee def lim man mooy yu mel noonu quoi nee waa ji ne ko gis nga pom <laughs> waaw mu ne ko lan mu ne pom pom masuma koo lekk dama koy dégg rek loolu de masuma koo lekk daa koy dégg rek mooy moom pom la laaj gaa yi am désolation bu mag a mag a mag a mag a mag a mag ne vraiment waa ji moom mag ambition quoi mais amul dara muy ne pom pom pom la ñaan quoi gis nga gis nga nag waa ji ñaanal régime bi wallahi gaa yi dañ naan sax waa ji demandé pom sax ko tane billaahi maa la wax loolu mooy suñu suñu jamono ji bari na ñoo xam ne loolu képp koo xam ne taxawoon nga muy dëgg ah. muy affaire bi demee noonu ngew nga am ñaan boo xam ne noonu la deme nga ñaanal ko ñoon foo ko nettali wala ku ñu ko nettali dañ naan waa ji dafa dof dañ naan waa ji dafa dof mais sa waay ndóol gi mu dëkke kii moo bañ ay waajuram lañ lay wax xoolal waajuram yi ni ñu sonne au lieu sax mu ñaan yàlla defaraat seen mbir mais waajuram yi ñaan gi mu ñaanal régime bi ñu teg ci ñu nekk ci njub loolu du laal loolu du touché ay waajuram waajuram yi fuñ ne newuñ ci sous l'autorité ñooñ ah ah tam loo ñooñu ñooy ñi nga xamante ne nii bu ñu baaxee parce que euh, boo seetloo senegaal suñu réew yi naqaree defar ak àddina bi fu bari mooy loolu la parce que gis nga njiit yi ñoom dañuy am mainmise ci lépp. xam nga chaîne nationale film yu bon ya fay traîner ka jaar daa neex gaa yi kese ah bu fi kenn gëmloo kenn naan manuñ ci dara affaire publicitaire yi leeg loolu daf leen a neex kese daa fekk mu neex leen seen intérêt ne ci day fa fekk seen intérêt ne ci loolu du dëgg ah gaa yi dañuy wax lu leen neex ku la wax loolu day expliquer ne nguur gi ministre de la culture ay ministère de la culture gaa yooyu président de la république te ñun xam nañ suñu réew yi ni mu mooy chaîne yi nguur gee ko yor chaîne nationale RTS gaa yee ko yor nguur gu fa ñëw boo seetloo journaux yi yépp presque lépp moom ci ay bëgg-bëggam kese lay dox bu campagne amee ay mitinam liñ koy ware duñ ko waree ñeneen ñi sax léeg-léeg dëkk bi su bu dee campagne électorale moom boo foog ñu wane parce que loi bee leen ñii yi ñu seet mais da ngay gis avant muy ñëw ak même jour ordinaire li ñuy waneel waa kër président lu xew ndaje bu ñu def presque gars yi wane ko léeg-léeg journaux bi journal bi dina def ay deux heures de temps plus li ci ëpp lépp presque ci loolu la léegi nan lañ na mën a gëmloo ne ñun ñooñu nga xam ne bu leen neexee tenir antenne bi heure bu leen neex ngir seeni mbir dem ñoom seen ñoom amuñu benn mii amuñu benn kàddu ci programme yu bon yi daw ay film télénovela yi daw yooyu mënuñ ci dara ñu ñuy sëy ci ci télé bi def lu rek xale yépp di ko gis mag ñeeg ndaw ñeeg ñépp ak mon ngi tasaaroo ñu ne la mënuñ ci dara loolu du dëgg du dëgg mooy nag xoolal boo ñaanaloon gaa yi jiite sell mooy yooyu bokk nañ li njëkk éliminer teg ay ay ay ay ay ay émission yoo xam ne yu yuy njariñ la ay documentaire yuy njariñ teg loo xam ne mooy yee nit ñi mooy yee population bi jëme leen ci xam-xam ci fànnu xam-xam yépp waaw jëme ci lu leen di yee ak loo xam ne mooy tax ñu doxal seen réew jaamu seen borom di doxal seen réew imaginer nga ñaan mooy mais changement bi fépp lay laal alors bu ñaanaloon waajuram yow li ngay wax naan kii moo kii moo walaakaana xoolal waajuram ni nim sonne yow bu ko ñaanaloon mais mbir mi ci kan la yem mais ci waajur wi lay yem ci waajur wi lay yem bu baree ba bari deux personne trois personnes te bu dee 40 ans am waajuram mooy boo mooywul ñun Sénégal surtout ni mu demee léegi boo mooy mu ngi 80 léegi mu mu génn àddina mbir ma jeex. moo tax nit ñi eh, eh, loolu lu am solo la loolu lu ama am solo la mooy boroom xam-xam yi doo gis boroom xam-xam mu gis ne buur yàlla yonent ma lay saar saam lii way waxam lii way alxuraan mu bàyyi ko fi ndax waxu keneen jamais naafiq yi nag ñoom contraire lañuy